waaw waaw akbar waaw waaw loolu lu am am solo la quoi waaw wal iyaadu billah waaw jàpp ne daal lii nii moom biddiw sàngam borom bi biddiw sàngam feeñ ak ñàkk feeñ bu ci nekk da ciy daw du loolu mooy indi tawam déet waaw mu ne loolu gaa yi duñ ko ba de waaw gaa yi wax mu ne biddiw sàngam mais dañ naan sëriñ diwa tax ñu taw waaw waaw moom kay man kay ba mu gisee mu xiin ak bekkoor biñ nee woon te ngoon nga ma dégg ñu ne daa jaaroon suñu wet gii ma ne ah yéen kay yéen a ngi door a wax lu tax loolu kan moo ko wutale bi ah yow jàpp nga ne fan taw ba parce que Serigne diw daa jaaroon seen territoire côté yi Bawol <laughs> waaw ba muy dem Ndakaaru <laughs> jaar ni jamono jooju muy taw ngeen ne ah loolu la kay. loolu loolu man kay jaaxaloon na ma maa ngi naan waaw taw bi ñun suñu bekkoor bi ni mu yàggee ndekete yoo dégg naa sëñ bi tey mu nga Ndakaaru te fii la jaar te jamono jam sa yow yow sa pas-pas <laughs> waat naa ci yàlla yow xam nga ne xalaatoo yàlla yow yow sirk bu mag nga nekk bu yoboo nga dem defari waat sa pas-pas waaw <laughs> kon wal istisqa bin nujum ñeenteel bi mu ne wan boo xam ne sama xeet duñu ko ba ñu bari ci ñoom <laughs> wan ak di yaxaw <laughs> bu ñu faatulee bu ñu amee musiba <laughs> haawow di yuuxu désespéré naan yaa wayla way woonaa sama toskare waa hasrata waay waay waay waay waay ay waay dundu gi lu muy jarañatey waay jàmbaar jadut daanu waay dem na waa asad waay waay gaa ne nga dem waa jabal comme ni gisoon hadis bi mu sey naa ak nox naa num si la montagne bi waa adude yooyu mu yooyu du ci ñoom de soo xool leen kon lii après nag ci la yonent mu ne waqaala yonent saa sam ne nag an-naa'ihatu gis nga lii lépp jaar mu dóoruñ ne xadis idaa lam tatub qabla mawtiha tuqaamu yawmal wa alayha min qatiraanin wa dir'un min jar waaw ci la dóoruñ di suñu xadis bi kon nii la ko al imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaji daal di solo mais xadis bi xadisu en tout cas imaamu Ibnu Maaja imaamu Ibnu Maaja wax nañ la ne bokk na ñi ko solo hmm? du waxee Ibnu la ko moom alhamdulillah bi mu indee xadiis bi da teg jëli ko beneen saxaaba waaw muy Seydina wa Mawlana Ibnu Abbaas radiyallahu anhu ma mu ne haddathana imaam Abu Kan ibnu Maaja al-Qazwiini Muhammad ibn Yaziid la tuddoon borom sunan bi mooy ki mujj ci sunanul arba'a yi ah mu ne haddathana Muhammad ibn Yahya kitaabul janaa'iz baabun fi nahyi an niyaaha mu ne ne dana Muhammad ibn Yahya Muhammad ibn Yahya ibn Abdillah ibn Khalid ibn Faris mooy <laughs> az-Zuhli az-Zuhli mawla an-Naysaburi Abu Abdillah sëriñ noon ci Imaamul Bukhari Imaam Muslim moo ne woon kilifaay waa Naysabur <laughs> problème daa woon diggante moom ak imaamu muslim ak imaamul Buxaari ak moom ba imaam muslim bàyyi seen xadiis ñoom ñe gane àdduna cent la woon nag ci imaamu Zuhri ku ku màgg la woon hmm? moo mujjee sax génn àddina imaam al Buxaari moom ci la génn àddina te sëriñam la woon rahmatullah alay boo gisee yu bari imaam al Buxaari naa haddathana Muhammad moom mii yu bari moom la ibn Yahya az-Zuhli rahmatullah alay wa ala man haddathana Muhammad ibn Yusuf mu nekk ñu nettali mooy Muhammad ibn Yusuf ibn Waaqid ibn Usmaan di al-Firyaabi ad-Dabbi mawlaahum Abu Abdillah rahimahullahu ta'aala génn àddina la 120 rahmatullahi alayhi wa la mu ne haddathanaa Umar ibn Rashid al-Yamaami mu nekk ñu nettali mooy Umar ibn Rashid al-Yamaami di Umar ibn Rashid ibn Shajara Abu Hafs al-Yamaami rahimahullahu ta'aala moom mi nag boroom xam-xam yi dañu ne waa Taqrib at-Tahdhib dana ci da'if la voilà parce que Muhammad ibn Yahya moom kenn du ko laaj wax nañ la Serigne la woon ci Imaamul Bukhari ci Imaam Muslim même bu dee ne Imaam Muslim indiwul xadiisam ci saxiixam naka noonu la indiwul benn xadiisu Imaamul Bukhari ñoom ñaar ndax problème boobu la ñu la yàgg wax. rahmatullah alal jamii Muhammad ibn Yusuf moom kenn du ko laaj moom. yaa hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim al-Firyabi rahimahullah mais sauf que kii nag Umar ibn Rashid al moom la boroom xam-xam yi ne kii moom da'if non kii wéru la Yahya ibn Ma'in ne kii da'if la <laughs> waaw kii wéru la imaamul Buxaari yi ne xadiisam bu njële Yahya ibn Abi Kathir muttarib laysa bi qaa'il mooy lu lu ja lu jaxasoo la bu dee ci Yahya ibn Abi Kathir la jële nekk lu dëgg naa ah. ne eh, tamit ci Yahya tamit noonu eh, loolu wax moom imaam al Buxaari en tout cas kii da'if la voilà moo tax bi fiihi problème an Yahya ibn Abi Kathir te ci moom la ko jëlee moom la imaamul Bukhari di wax parce que hadis yi moo tax yenn borom xam bi en fait moom ñi moo jaawale càllale du Ibn Abbas moom moo ci Ibn Abbas la jóge mais Abu Abu Malik mali la voilà <laughs> voilà kon loolu wallahu taala alam mais nañ àggale mu ne kon an Yahya ibn Abi Kathir an Ikrimata mu ne Yahya ibn abi kathir gis nañ ko sànk moom it mooy ponkal mi salih ibn al-mutawakkil taala génn am ko ci sahih imamu muslim an ikrimata mu jëlo ko ci ikrima di al-qurashi mawla abu abdillah al di mawla abdillah ibn abbas rahimahullah moom moom kenn du ko laaj gane àddina vingt-cinq génn àddina cent kenn du ko laaj mooy si ay ay <coughs> Euh, kii mooy Ikrima moom siiw mi rek ci hadis euh, ak ci euh, tafsir mu ne an ibni abbas radiyallahu anhuma mu jële ci abdallah ibne abbas ibne abdilmutalib ibne hashim ibni abdi manaf aboul abbas alqourachi alhashimi génn àddina ca Taif la 68 am na ay wax yu wuute rahmatullah radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anniyahatu ala almayiti min amri aljahiliya fa inna naihata ida lam tatub foofu mu ne yoneen saasam dane yaxaw di wax loo xam ne wax yu génn gàmm loolu ci waay ñu ñu riir ñi avant l'islam mi nekke woon loolu ci ñoom la bokk ci loolu la bokk waaw ba pare mu ne wa inna naay xa yuuxukat bi yaxawkat bu jigéen bi ne bu amee musiba di def loolee in lam tatu gis nga bu tuubal qabla an tamut fa innaha tub'asu na ko des na ko dekkal yawmal qiyaamati alayha sarabil moom yu bari ay yére yoo xam ne ay xamis lañ koy solal min qatiran ci goudron xam ne bu tàng bi jot thumma yula alayha après ñu tegal ko nag ci kawam yokk ko ko ci kawam bi dir'in min lahabin mooy yoo xamante ne nii min lahabin min naar boo xamante ne nii moom da koy dañ ko koy yen dañ ko koy solal mu jóge ci kaw wàccaat boo xamante ne nii mooy ci safara lay nekk waaw ci takku takku safara wal iyaadu billah hmm? waaw <laughs> waaw moo tax euh, kii hadis bi nag sauf que bii dëgërul waaw lii dëgërul mooy hadis bii nii <laughs> ah imaam Ibn Hibbaan ne kii moom gis nga Umar ibn Rashid mais moom yada'u al-hadith ah, la tahillu dhikru walla illa ala sabil al-qadh bi <laughs> moom moom li wax ci moom moo gën a garaaw nee na Umar ibn Rashid nag di nekk ci càll bii ne moo ko jële ci Yaxya non sa day day day créer xadiis quoi yabaaw pour ne waa ji kaana yabaa loolu moom bokk na ci jam yi gën a garaaw non kooku moom moo tax mu ne daganut ñuy jële ci moom benn xadiis di jële ci moom dara di ko tudd lu dul ngir tudd ko jam ne kii lii mu indi dur yi waaw waaw imaam ad-Daaraqutni kii moom matruk la mooy koo xam ne ay waxam jaruda daqu ganaar ay waxam jaruda daqu ganaar imam na Hazm ne Saaqit kii moom dafa rota al-Bazzaar ne munkarul hadiisi haddasaan Yahyaa wa ghayruhu bi ahaadiis manaakir kii ay hadiisam dañ koo bañaa nettal na ci Yahyaa ibn Abii Kasiir ko bañ ko daa am ci bañ lu bari sax hmm? kon lii nii yëpp kon hadis bi wérul en fait hadis bi ki mu mooy Abu Malik waaw na mais mu ne Ibn Abbas non non non <laughs> non non voilà <laughs> Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi du ci moom déedéet ah, Abu Malik mii la léegi radiyallahu ta'ala anhu kon imam Muslim kon bii mu solo looloo ci dëgër mais jaarul ci li nga xamante ne nii mooy. mooy ki nga xamante ne nii mooy Abu Malik al-Ash'ari voilà ci moom la wéri mais Ibn Abbas même bu dee Ibn Maaja moo imaam Ibn Maaja daa dajale ñaari xadiis yooyu waaw bu Abu Malik al-Ash'ari yi la indi mu jaar ci yaay comme bu imaam Muslim bi mais foofu Ma'mar an Yahya ibn Abi Kathir an ibni Mu'aniq aw abi Mu'aniq an abi Malik al-Ash'ari qala rasulu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an-niyahatu min amri al-jahiliya wa inna an-naa'ihata idhaa maatat wa lam tatub hmm? qata'a Allahu lahaa min qatiraanin wa dir'an wa dir'an min min lahabin naar kon hmm? mu ngi noonee quoi lii bii mooy bi wér waaw mais kanta kenn ci Ibn Abbas loolu solo nañ ko moo tax ñu ne ko tudd ngir nga xam ne boo déggee ñu ne la am nañ jóge ci Ibn Abbas mooy hadith Ibn Maaja bi waaye laysa huwa bi wér mooy nekkul xadis boo xamante ne ni bu wér a bu wér a wér waaw bon même bu dee Ibn Abbas am na luñ soloo ci moom nag lu niru loolu waaw imaamul Buxaari par exemple indi na ko li nga xam ne mooy ci manaqibul ansar baabul qasama fil jaahiliya bi naan Ibn Abbas mu ne Ubaydillah mu ne moom lañ la doon wax mooy Ubaydillah ibn Abi Yazid Abu Muhammad al-Makki rahimahullah Kinaani mawlaahu mu ne moom sami'a Ibn Abbas radiyallahu anhuma muy wax ne qaala xilaalun min xilaalil jaahiliyya at-ta'nu fil ansaab wan-niyaaha wa nasiya ath-thaalitha qaala Sufyaan wa yaquluuna inna al-istiis yaquluuna innahaa al-istiisqaa bil anwaa voilà loolu moo wér ci Ibn Abbas yoo xam ne moom da ne yii moom ay jikkolo yoo xam ne ay melo hmm, yoo xam ne ci waa jaahiliya voilà après ñu tudd yi ba boole ci anniyaaxa bi yuuxu waaw at-ta'nu fi ansaab di jam ci li nga xam ne mooy askan ak bi yaxaw mu ne ñetteel bi nag fàtte naa ko léegi Sufyaan ne muy Sufyaan ibn Uyayna mu nekk ci càllale bi ndax eh, imaamul Buxaari dane haddathana Ali ibn Abdillah muy Ibn al-Madini Hayyatul Wadi Abul Hasan al-Basri di Ali ibn Abdillah ibn Ja'far ibn Najih as-Sa'di gane àddina 161 génn àddina 234 ah, di sëriñam bi gën a mag mu ne haddathana Sufyan muy Ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali al-Kufi waaye al-Makki gane àddina 107 génn àddina 298 ah, an Ubaydillah wax nañ la ko sànq Ibn Abi Yazid Abu Muhammad al-Makki gane àddina quarante génn àddina cent vingt six moom moo ne sami ibn Abbas radiyallahu anhuma yaqul qaala mu ne dégg na ibn Abbas di wax ne ñeent ñe yii moom ay jikko la ci jikkooy jaahiliya la bokk di jam nit ñi ci seen wàllu askan di yaxaw wan niyaaxatu mu ne nag ña ñetteel bi moom fàtti naa ko Sufyaan ne ah nee nañ am na ñu ne mooy al istisqa bil anwaar mooy di sàkku am taw di ko jaare ci biddiw yi wal iyaadu billah kon xadiisu Seydina Abu uh, Malik bi mu ngi nii al-Ash'ari uh, uh, radiyallahu taala anhu li nga xam ne moom mooy lëkkaale mu suñu bunt bi gis nga mooy dafa boole yeneen saa salaam dafa boole fii ne ki an naihatu ki nga xam ne mooy yuuxu bu amee musiba bi lii lii de mooy li yàlla ci moom waaw yàlla nag man nag ko jéggal comme li Ibn Umar wax fële ne yeneen saa salaam moom la wax xadiis biñ génn boroom bi nag walakin yu'azzibu bi hada wa ashara ila lisani aw yarham waaye nag borom bi ne ala tasmaw danaa dégg leen borom bi du mugale ci naqar bu mu la teg sa say rongoñ di tuuru lu génne rongoñ déedéet say sa sa bët wala sa xol jàq déedéet waaye lii muy mugale ci sababu làmnañ mu mu joxañ làmnañam wala mu yërëme moo tax kii mooy ndaw siy def lii lii de moo yellu ci moom est nag borom bi dina ko teg loolu ci mashiatullah kese la tegu waaw borom bi mooy seet bu soobee mu teg ko bu soobul bu ko soobee it mu daal di bu dee ne li ko soob du mu buggal ko mu jéggal ko voilà moo tax imaamu Nawawi ci al-Minhaj mu ne fiihi dalilun ala tahrim an-niyaha wa huwa mujma'un alayh voilà wa fiihi sihhatu tawba ma yamut al-mukallaf al-mukallaf wa lam yasil ila al-gharghara mu ne xadiis bi dañ ciy jàng ne tegtal la ke mooy kon di yuuxu ku génn àddina ngay yaxaw ak yoon ak di wax wax yu génn daan yooyu boo xam di tudd ay neenam yu baaxam la wala yoo xamante ne yooyu loolu dafa xaram te loolu boroom xam-xam yépp ci léppoo waaw mu ne te tamit xadiis bi dañ ciy jàng bon xam nga waxoon na la lii xadiis ba lay doon wax <laughs> bii bu Ummu Atiya bi moom Imaam An-Nawawi ci boppam bim naan bi aaya boobu wàccee dana yonent bi alayhi salaam li nga xamante ne ci la ko kii wax ne ko Euh, Ummu Atiya ne ko mais ba mu des walla yansi na ko fii ma'ruf bokkoon na ci lu ñu la mooy ci ma'ruf mooy an niyah nee na ma ne yeneen saa saa ba mu des ala fulaan ba mu des waa diw parce que ñoom kat asandu nii dañ maa dimbali woon ca jaahiliya foog nag ma ma ma fay leen jukkeel googee yeneen saa na ko ba mu des ala waxoon na la ne imaam al-Qaadi Iyaad ak lenn ci Maliki wax nañ fi wax yu tumuranke yu yéeme waaw yoo xamante ne wane ne kon loolu du loolu lañ tere mooy du jooy ji yaxaw geeg yooyu du loolu lañ tere quoi. jooy joog niyaaxante la rawuñ ko liñ tere mooy wax ya te loolu wax nañ la yuuxu rek dañ koo tere voilà ba waxoon ne damay bañ nit waroo kon muñ maa boobu loolu mooy li li gën a dëgg même bu dee kon wax yooyu mu doon toxal moom imaamu Nawawi am nañ mu ne wa fii nekk na ci sihhatu tawba mooy saxu mooy wéru eh, tuubu jaam bi maalam yamut fekk deewul al mukallaf bi fekk génnul àddina mooy man naa tuub waaw moo tax yeneen saa sam ne in lam tatu bu tuubul qabla mawti a laata muy faatu waaw waaw walam yasil te yeggul yow xarxara parce que xarxara gi loolu nga ne mooy loolu mooy xarxara mooy nit ki fi nga xam ne mooy mooy fii lay faatoo jamono ji nga xam ne mooy derniers instants woon parce que euh, hadith ibn Umar bi lay lay junj fii quoi te mu nekk ci sunanu at-Tirmidhi imam Ahmad tamit solo ko ci lu jiitu mu ngi ci Ibn Maaja rahmatullah ala aljami ci xadis bu wér muy xadis sayyidina ibn Umar radiyallahu anhuma mu jële ci neen saa sallam mu ne inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir waaw mu ne yàlla de tabaaraka wa taala dina nangu tuubu jaam bi fekk àggul ci période xar xar xara waaw mooy ruuxam aksewul ci put gi di génn muy génn bakkanam waaw kene kii moom mu ngi nii di faat waaw waaw waaw walaysat at-tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahadahum al-mawtu qala inni tubtu al-an wala alladhina yamutuna wa hum kuffar voilà Allahu akbar waaw borom bee wax loolu tamit ci alquran mais am na xeetu tuub yoo xam ne moom pas la peine la quoi <laughs> waaw te suuratul nisaa mooy walaysati tawba tuub dëgg-dëgg nekkul du ma nangul ñeelul lil ladina gaa yi nga xam ne ya'maluna sayyi'at dañuy nekk ci mbonte yi di demaa tuub leen ñu naan sama yoon naw ci je fais ce que ku ma ku ma ko waxati xamaa bu dee borom doole mu jaay ko gaa yi bu dee pouvoir mu duma gaa yi di def lu ko neex nekk ci kaw suuf képp ku nekk ku ko ne mais attention wala mu mu mu mu mu mu fël sa gémmiñ gi toroxal la waaw di xuus rek ci yu bon yi hatta ila hadara ahaduhum al-mawt comme Firawna nekk ci mbonte yi ba ni xam ne ci la leen nag dee di tiime nag ñu agsi ci agsi donnu waaw mu xam ne yé <laughs> qad xamatil caas fawaay caas xam na de yi moom tay problème dëgg am diyee gi ko doon wax muy muy muy dof doflu di jàpp gaa yi di ko jay naan l'homme le plus puissant du monde ki gën a ëpp doole ci monde bi di nanga muy cëppi cëppi mel ni benn kabri noonu di dof doflu mel ni ngay nekk ci <laughs> mu xam ne nag dee ñëw na muy wax naan xaala mu naan innee tubtul an quoi borom bi léegi tuub naa dellu naa ci borom bi moo tax Firawna woon ko waxee yow Firawna leen niitu xata asayta yow nga mooy yàlla sa dund gi yépp bàyyi man gisoo déegu taxaw donno moo tax sëy naa Jibril ne boo gisee keroog bi Firaw nay wax loolu maa ngi tibb ci ci ci ci kii bi euh, euh, suufu di taxe nit ñi di ko ci gémmiñ gi yaa ni waaye faw nay la Firaw na tuufale <laughs> mooy yàlla di rey doomu aadama yi waliyu yàlla yi yonent yàlla yi di leen noonoo ba bëggoon leen a rey ci nga dëkkoon nii ba de ba ba nga xam ne yaa ngi lap déedéet la nga li man de gëm naa waxul wax gëm naa yàlla <laughs> ki nga xam ne xam ne moom la banu bi façon yooyu la dul nangu alxuraan yi nii tubtul an wala alladina yamutuun waaye it ñii itam borom bi neen lu ko leen nangu kon ñii mooy nar-nar waaw mooy nga tool foo xam ne leer ko na nga day dee ndax kooku du dafa tuub parce que dafa convaincre wala dafa gëm yàlla wala dafa dee dee mooy nit rek musiba bu gisee musiba day tiit day saalit lam nanguwul woon démb dina ko nangu bu yaakaaree ne bu ko nangoo ñu jéggal ko musiba du ko ko laal loo kenn ko ci dugal mais mukk du gëm yàlla moo tax bi ne koog doyaw ma li muy wax tus waaw wala la ñu ne yamutuuna waaye it caagantewul ñi nga xam ne dañuy faatu ba xum tañoom kuffaar ñu ngi ci seen kéefër gi nekk ba pare di continuer ci kéefër gi ñooñu moom de façon ne ñoom voilà duñu dugg mukk ci l'islam waaye nga jàpp ne ñoon dinañ leen nangul dara ulaa'ika a'tadna lahum azaban alima waaw borom bi ne ñooñee waaw maa ngi leen di préparer mbugal xam ne laa leen boo xam ne boo tara tara tara tara waaw Firawna bi yooyu tus loolu mooy maalam yu war yu war la waaw al'aana wa qad asayta qablu wa kunta mina al-mufsidiin yow yow yow yow yow Firawna <laughs> tàyyi na sax wax ne man gëm naa yàlla quoi waaw mu nekk fa moo la borom bi la hatta idha adrakahu al-gharq qaala amantu annahu laa ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana min al-muslimin al-muslimin lam yirana bo bay waxi caaxaan yi bàyyi bala li ñu wax sànk daal li koy likkal mu xam ne yeew ko defe laa wax ndox maa ngi yéeg te xam na ne Firawna ba yow caaxaankat bi mu doon naan dum naa ci ki nga xam ne moom la waa banu Israël taman naa ci ñi nga xam ne ñoo wëmmatu waaw koy é ginaaw naa la anaw xanaa sayta yow nga moyoon léegi ngay jóoruyu ma ah, a ah, ah, léegi nii ah te nga bokkoon ci yàqkat yi <laughs> yow kay dañ lay bàyyeeg sa koor fii bu ko defee mu nekk ñii ñëw sa ginnaaw ñu mën a jànge ci ci sa ci ci yu mel ni yow képp koo xam ne nar nga fee nekk fam Firawna ci kaw suuf nga xool Firawna mu mag mi fi newoon demal Égypte nga xool momium kooram a ngi koy exposé waaw nga xool kon lam fi fas yam fi doon jaay lan la mujje ci kawam dara fii la mujje waaw wal iyaazu billah ay millionnaire mu ngi nii mel nii wal iyaazu billah waaw waaye nag ñu bari jar ñoo leen borom bi na wa inna kasiiran minan minan naasi an ayatina la ghafilun waaye malheureusement nit ñi suñu aaya yooyu ñu def comme bàyyi Firawna kooram ñëpp di ko gis da toog sa télé sa kër ngay toog dugg na internet moom de Firawna ñu war la Firawna yooyu Firawna mais est-ce tax nañu bari ci nit ñi jànge ci loolu mbu ragal mbugalum yàlla mbo gars yi dañuy dem ba foofu sax ba Égypte waaye ñëw ba ci moomi Firawna di seel feeg lépp di kii dàq mooy yàlla dàq yëgadi ci mbiru yàlla jàngalu leen tous wallahi borom bi waxati dëgg waaw waaw wa inna kathiran min an-nas an ayatina la ghafilun li ëpp ci nit ñi suñu laay yi di wan mandarga yi tax di wane suñu sañ-sañ suñu man-man suñu kattan te tax nga xam ne bu ci nekk war na leen a delloo ci man dañ koy yëgali yoon newu ci waaw il s'en moque laa wax il se moque de ces aaya wal iyaazu billah waaye dañ xam ne seen bopp ñuy moquewu rek waaw wal iyaazu wal iyaadu wallahi billah waaw aw <laughs> aw kon nag lii yëpp imaamu Nawawi wax am na solo quoi kon nit bu la jàngaleem dëkkee l'islam wala bu yonent lay saasaam wala caaxaan doone ñu lay wax fexeel tuub te bul wax hatta yahdiyanillah comme li boroom Laxdari rahimahullah doon wax ah garaawul ba gindi ma déedéet loolu min alaamati shaqaawa daa bokk ci sii ñu mandarga yi nga xamante ne mooy wane ne yow mii bu la yàlla kiiwul wóor na yow ci kuttus na jëm ci mandargaay kuttusu la de waaw mandargaay kuttusu mooy lii ngay def nekk ci def lu bon ñu lay wax nga naan waaw waaw waaw ba yàlla nga dal ma quoi moom mi mu ma gaa ma gëndee ko dinaa gëndee ah <laughs> tension de <laughs> wal iyaazu kon nag ci kaw noonu la ñu xadis bi am na solo bii ni ñëw ñu gis waaw xadis bi ci tegu boobu niroo nag xadisu yaay Ummu Atiya radiyallahu ta'ala anha وعنى بها وجعل الجنان العلا مأواها ومسكنها الحمد لله والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين xam nga lu ma fàtte mooy gis nga xadis bi dafa niroog xadis biñ gisoon quoi sama xelañ ciy door a dem bi ñuy commencé sànq maa ngi naan naa ko souligner far ma fàtte ko ba nii mooy xadisu Seynab Abu Hurayra bi muy mujjee ci buntu bi ah te ñu gisoon ko li nga xamante ne moo doon xadis numéro ci bunt boobu moom kese fa newoon chapitre deux cent soixante quinze baabu tahrim at-ta'n fil ansab as fi zahir shara foofu mu ne woon wa an abi hurayrata hadis mille cinq cent soixante-dix-huit wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ithnaani fi nnaasi huma bihim kufr at-ta'nu fi an-nasab wan-niyaahatu ala al-mayyit te gisoon nañu imaamu Tirmidhi moom ba mu ko ëndee ñeent la tudd waaw waaw ñeent ne ñeent yi moom ci samay ci nit ñi ak xeetu weddi yàlla la mooy kufrun duuna kufr waaw di jam ci askanu nit ñi li yuuxu ci ki nga xam ne daa génn àddina waaw waaye boobu woon na tamit mooy di puukarewoo say askan ak al adwa waaw nga xam ne nit koo xam ne lépp ko dal bu ngi seet kum ko jallax waaw mam naan man ad ak al adwa <laughs> waaw lu xew waaw moom tay ba mu kiiwee laa xam ne moom musiba dina ma dal waaw sama gëléem bii ba mu fi andee gëléem ma yi ma dugg ci biir laa xam ne nangam ba yeneen saa man man man gëléem bu njëkk kan teg la ko dal